bil amal as-salih fa man lam yataqarrab bi dhalika la yataqarrabu ilayhi bi ulwi an-nasab al imam as-Sindi rahimahullahu ta'ala mu ne mooy annotation yi mu def ci sunanum sunanum nu Maaja rahmatullah alayhi wax nañ la def na ko sunanu fi eh, musnad imam Ahmad ak sunanum nu Maaja rahmatullahi ala al-jami' kon mu ne mu ne mooy képp koo xamante ne la la yéexal ah ci ci ci àgg ca bërëb yu kawe yaak jëf yu rafet ya mooy sa gàttañ lu ak sa tayeel ak ñàkk def lu baax ak topp lu baax na la leer ne allaaxira moom sa askan wu tedd ah du la fa jariñ dara waaw loolu benn la mu ne am na nag ñu ne mooy këne jege yàlla kenn du ko ame ci parce que di wéy saamaam kon jege naa yàlla waaw ak bari ay ay njaboot yu baax loolu moom loolu moom yóbbuwu la bal dëgg-dëgg bi la amali salih jëf ju rafet ja xam ne moo taxoon ñu sa sa maam ya ñuy tagg jëf ju rafet ak jëf yu baax ak gëm yàllaa taxoon ñu leen di tagg moo leen yóbbu fañ ne yow nag bul yaakaar nag da ngay ñëw seen gannaaw la ñu woon doo ci ne ba pare nag fa ñu àgg nga àgg mu ne loolu man da waaw fa man laka fa man lam yataqarrab bi dhalika képp koo xam ne fexewul jege yàlla ci jëf ju baax laa yataqarrabu ilayhi bi ulwin nasab du jege yàlla jaare ko ci lan kawewu yëkkateeku ay ay ay ay ah, ah, man sama askan ah ñooy diw moo tax ah diw mooy saa maam mooy saa baay kon nag ah aca léegi kon man samay affaire baax na déedéet nu muy baaxe du baax muy <laughs> baaxe ma ne loolu du baax laa wax kon nag affaire baa ngi noonu mu jeex tàkk xoolal xoolal li la koy wan xoolal al imam ibn Salah te loolu yonent bi saa saam da ko wax feneen xam nga Seydina Omar radiyallahu bi mu fi euh, bàyyi gouverneur am bi mu bi ko toogaloon mi euh, Makka <laughs> mu génn fekk jóge Medina am fu mu doon dem dajeek moom ci ci yoon wi quoi mu ne ko yow mu ne ko waaw ñun yow waa kan nga bàyyi Makka mu ne ko man ibn abi abza ba ibn abi abza ab saxaaba la mais Seydina Omar xamu ko woon radiyallahu mu ne ko kuy kooku mu ne ko mawlan min mawalihim <laughs> mooy waa Makka gis nga ci ñi nga xam ne waa Makka leen seefe mooy seen façon yi wala ñi nga xam ne ñoo ñëw ca dëkk ba dugg ci seen alliance parce que réew la boo xam ne société boo xam ne mënoo ñëw rek juux fa noonu il faut am koo xam ne ci tutelam ngay nekk waaw wala yu mel na ñu naan mawlaa diw mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo leen diite woon nekk seeni kilifa kenn ci ñoom ci doomu ñooñu ah moom laa def mu toogal ma fa moo jël intérim bi moo ma fa toogal jiite waa Makka mu ne ko yow waa Makka ngay bàyyee ab ab koo xam ne ñoom ñoo <laughs> ñoo kilifa woon ay bàyyi ba ki yooyu mu ne ko ah sauf que li tax mooy moo fa gën a xam alquran te moo fa gën a xam xam-xamu miraas mu ne ko ah bu dee de lii nga wax de man Omar de dégg naa sa seen yonent bi mu ne. inna allaha yarfa'u bi hadha al-ilmi aqwaman wa yada'u bihi aqwama waaw mu ne booba waxee lii de man di dégg naa seen yonent bi nee na alayhi salatu wassalam borom bi de dina yëkkati inna allah am na beneen riwaaya inna allaha yarfa'u bi hadha ad-diini aqwaman wa yada'u bihi akharin waaw borom bi de <laughs> waaw dina yëkkati ci xam-xam bi ci gina gina moy ci modd bi yoon bii diineen ji man ay ñoñ waaye rek dina ci wàcce ñeneen ñoon ñoo xamante ni ñoom moyewuñ ci noonu te jàppawuñ diineen ji jàppawuñ xam-xam waaw ku mën a nekk sa maam la la nga xamante ne moo jural sa maam ak sharaf ak honneur ak teraanga yow nga toog ca garab goog siyee ko dagg ko yaa toroxal sa bopp waaw yaa toroxal sa bopp léegi nag ka nga xam ne maamam bandi la woon jàpp ci xam-xam boobu féete la kaw tey wax gaa yi naan moo moom maamam ma ne bàyyi leen maamam bi ngeen di tudd moom mii ngeen war a wax wàññiwul dara waaw ngeen naan dara léegi bëgg a jàppe ji nga xam ne mooy fooye diine di soofantal alxuraan ngeen ngeen koy yëkkati ndax maamam ki nga xam ne nag maamam bandi la woon waaye mu jàpp ci loo ngeen bëgg koo wàcce ndax maamam yéen ay ñan waxi kan yooyu mooy la déedéet <laughs> mu ne ko ah boo ma waxee lool de dégg naa seen yonent alayhi salaam mu ne suñu borom dina yëkkati ci xam-xam bii ay nit waaye dina ci wàcc ay nit allah waaw waaw xanaa borom bi waxul inna akramakum indallahi atqaakum waaw ki gën a tedd fa yéen fa borom bi mooy ki gën a ragal yàlla waaw képp koo xamante ne nii say jëf yu baax moo le say sa say jëf yow say jëf jëfoo jëf yu baax ba mu ba mu ba mu yéexal la ci yoonu yii wa jege yàlla na la leer ne saw la ci gaaw yóbbu waaw jege yàlla kenn du ko amee bi nasab bal bil a'mal as-salihah waaw li am ba def mooy ci jëf yu rafet la ñuy amee jege yàlla am gëm yàlla bu xol bu sell waaw waaw kon nag te loolu bokk na comme li al al imaam al mubaarak fuuri rahmatullah alayhi na xadis wax nañ la al imaamu Tirmidhi rahimahullahu taala daal na koy solo comme li wax waaw mu ne te lii wane lii nii que ku say jëf yu baax su say jëf gaawewul ci jege yàlla akug yiiw akug nekk amuk teraange ci diine saw askan du la ca gaawi du la fa yóbbu ak jege yàlla mu ne loolu moom li koy wane anna akthara ulama salafi wal xalafi la ansaaba lahum yatafaaxaru biha waaw li ëpp ci borom xam-xam yi yu jiitu yéeg yu mujj yi nag amuñu comme ansaabu arab yi ñu naan ah kii ci waa Tamim la bokk ah waa Banu Adi la bokk ah waa Banu Haarisa la bokk moom ñu bari ci ñoom amuñ loolu ñeen nit ñi ñu bari ay jaam lañ ay mooy yeneeni gox lañ jóge woon yoruñu woon ay kii yoo xamante ne moom lañuy ñuy ñeen ñi sax ñoom seeni maam ay jaam lañ woon ñeneen ñi feneen nga xam ne ay mawaali lañ dañoo ñëw dugg ci ñoom alliance ak ñooñu ngir man faane ñooñu ñu ëpp ci ñoom boroom xam-xamul islam bi ñu ëpp ci ñoom la waaw amuñu woon ay ansaab ay ay ay ay ay ay ay askan yoo xam ne moom lañuy ñuy puukarewoo bal kasiirun min ulama as-salaf mawaal ñu ëpp ci ñoom yi lañ bokk la ñuy wax léegi waaw mu ne wa ma'a zalika hum saadatul umma wa yanabi'u rahma wa zawul ansaabi al-aliyya alladhina laysu kadhalika fi mawaatin jahlihim ah, nasiyan mansiya <laughs> mu ne teg gis nga ni ñuy nekk ñoo xamante ne nekkuñ woon ñi jiite woon ñu seen maam yeeg waa ah, tribu yu mag yi ñoom lañuy tudd fa lañ bokkuñu ci ñooñu bal sax ña bokkoon ci tribu yooyu ñoo leen moomoon ñoo leen nootoon ñoo nootoon seeni maam waaye ñoo ñooñu ñooy malgré ça ba ñu jàppee ci xam-xam bii xam-xamu yonent bi alayhi salaam leer gii ñoom ñooy sangu xeetu yonent bi alayhi salaam ñooy balluwaayu yërmande xeetu yonent bi alayhi salaam waaye kanta boroom ñi nga xamante ne ñooy askan yu kawe ya ña nga xam ne ca ñoom nekkuñu ñoo xamante ne nii ñoom toppuñu xam-xam toppuñu seen la nga seen maam newoon ak seen baay ya ah mu ne gis nga ca dëkk ya ñu nekkoon. nasiyan mansiya kenn xamatu waaw kenn xamatu leen nasiyan mansiya fii mawaatini jahli fàtte nañ leen ca bërëb ya ñu juddoo woon xam-xam mooy des jëf ju baax mooy des waaw waaw maa indakum yanfad wa maa inda li jóge ci yéen ay nasab kii laa sant fii laa kii ak nii laa yéey maay di diw loolu yan fat day wa ma inda allah la ne fa yàlla te mooy xam-xam saam ñaan ma ma dolli la loolu ki jàpp ci lool baax loolu mooy def ndax looloo jóge fa yàlla waaw wow moo tax mu ne moo tax gaa yi nga xam ne ñoom boroomi saraf lañu woon ay honneur ay ay ay kilifa lañu woon ay boroom sant yu mag yaag tur yu mag yaag waaye topp ñu xam-xam bii faale wu ñu ko te yittee wu ñu yittee lu ñu ko ñooñu réew yi nga xam ne mooy foofu fële fàtte nañ leen comme yo relégué nañ leen ci waxi tey ci calendrier grec kenn xamu leen waaw kenn xamu leen kenn du leen mentionné wala bu ñu leen di mentionné kenn du leen mentionné ci giiw akum baax wala ci xam-xam akub cell te gi yonent bi alayhi salaam ne woon mukk waaw <laughs> waaw léegi boo ëndi benn nettali boo xamante ne nee na al imaam al mubaarak fuuri rahimahullah mu ne qaala ibnu Salaah fi muqaddimatihi rawaynaa an az-Zuhri mu ne al imaam ibnu Salaah mi nga xam ne moo def ci muqaddima bi mu def ci wàllu xam-xamu hadis al imaam ibnu Salaah rahimahullahu ta'ala mu ne ñun de solo nañ jëlee ci al imaam az-Zuhri qaala mu ne qadimtu ala Abdul Malik ibn Marwan dama ñëw ci xalifa boobu di doomu Marwan ibn al-Hakam xalifa jullit ñi muy Abdul Malik ibn Marwan nekkoon xalifaay jullit ñi nee na imaamu Zuhri nee na rahimahullah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ah muy ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah mu ne damaa dem ci moom mooy bi mu nee xalifa fële Sham léegi bi ma ñëwee mu ne ma min ayna qadimta yaa Zuhri mu ne ma ana fan nga jóge yow Zuhri yow imam bi fan nga jóge mooy dafa ñëw dugg si ci moom mu ne ko fan nga jóge nii nee na ma ne ko min Makka man Makka laa jóge zaadaha Allahu sharafa mu ne ma mais man xallafta biha yasuudu ahlaha kan nga bàyyi Makka mu nekk sangu waa Makka bu ko nee sang ra xam na ne imam Zuhri xam na ne xalifa bi affaire xam-xam lay ko kell te waxul ay kan moo fa nekk gouverneur kenn ginu koo xam moom mi leen fal waxul ñooñu mais kan mooy sangu nit ñi ci wàllu cellate akuk mbaax akuk yiiw ak xam-xamu yonent bi alayhi salaam qultu nee na ma ma ne ko Ata ibn Abi Rabah Ata ibn Abi Rabah de moo fay sangu nit ñi nee na qaala xalifa bi ne ko fa min al arabi am min al mawali ne waa ki nga ne moom Ata mii nga ma tuddal est moom ci arab yi la bokk mooy ñi nga xam ne seen cosaan mooy arab pur arab yi am minal mawaali wala ñi nga xam ne arab yi ñoo leen ñoo nekkoon seeni sang qaala nee na ma ne ko man az-Zuhri qultu minal mawaali ah déet bokkul ci arab yi nag moom ci ñi nga xam ne arab yee nekkoon seeni sang ci ñooñu la bokk moom waaye moo jiite waa Makka moo fay seen sang ci wàllu xam-xam ak cellate <laughs> nee na qaala nee xalifa bi ne na waa bi wa bi masadihum ah Abdul Malik ibn Marwan rahmatullah alayhima nee mu ne ma man azur yi mais ci lan la nekke seen sang nee na qultu ma ne ko bi diyaanati war riwaaya waaw ci cellte ci wàllu diine mode bii fi yonent bi alayhi salaam bàyyi woon dundinu yonent bi alayhi salaam war riwaaya ak xam-xam ñoom xam-xam lañ naan riwaay mooy li ñuy xam ne xam-xam mooy lan maa qaala fiihi an-naasu haddathana fama siwaahu fa waswaasu shayaatiin la imaamu Shaafi'i waxoon ma ne xam-xam dëgg-dëgg mooy li nga xam ne nit ñi dañ naan la ñu wóor ñi ñoo naan la jële nañ ci diw muy jële ci diw ba ñu jële ci yonente bi alayhi salaatu salaam lu dégg lii jax-jaxalu shaytaani la mooy wax yu wóorul la jarul la dàq ganaar jar da bàyyi xel te du xam-xam la tukkee ca yonente bi alayhi loolu mooy xam-xam dëgg-dëgg kon nag mu ne ko ana ci lan la la nekk seen sang mu ne ko bi diyanati war riwaya waaw ci diine ak xam-xam di toppatoo di solo xadiis yonent bi alayhi salaam ak alquran ak la ci jëm qaala nee na ah xalifa bi ne ma kon de kon ahla diyanati war riwayati la yanbaghi an yasuudu <laughs> mu ne ma ah kon de comme que Zuhri yi lii nga ma wax gis nga lii mooy boroom xam-xam buy dem ci bu ku jiite lii la xam lii la waxtaan wi war a nekk mooy wax dëgg ak lu jëm ci xam-xamu yonent bi alayhi salaatu ak luy de yëwënal mbiru askan wi ak mburu nga xam ne moom la jiite waaye di wax di ko jay kese wal iyaazu billah ku mel nii ñii ñoo war a ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo war a di côtoyer di nekk ñi nga xam ne ñooy buur yi foo gisee yonent baay saasaam ak sharia di ŋaññ borom xam-xam buy nekk ci nguur mooy ñi nga xam ne ñoo fay nekk di leen raggalal gannaaw di leen baaxalal yu yées yi ñu nekk te duñ leen nangoo wax dëgg ñooñ lay wax waaye bu dee ñi mel ni ñoom imaamu Zuhri yi ñu mel noonee radiyallahu anhu nee na nag kon xalifa bi ne ma ah kon de. kon de waa waa waa waa diine waa cellte ak waa xam-xam ak toxal xam-xamu yonent bay saasaam ñooñ de kon yellu nañ ñu ñu nekk jiitu nit ñi léegi nag nee na bi bi mu waxee lool rek léegi nag mu ne ma waa léegi zuur yi fa man yasuur ahlal yaman comme wax nga ma waa Makka Ata ibn Abi Rabah ah, <laughs> te bokkul ci waa Makka <laughs> te ña nga xam ne waa Makka doon leen seen kilifa waa kan moo jiite waa yaman kan moo fay seen sang qultu ma ne ko Taawus ibn Kaysaan muy Taawus di doomi Kaysaan nee na ma ne ko rahimahullah ñu ñëpp ay ponkal lañu wax ci ñoom taxuñoo jóg waaye ku ci nekk jant njolloor nga bu yàlla taalta du fay ilaa yawmi diini wallah non rahmatullah alayhi mu ne ko Taawus ibn Kaysaan nee na qaala xalifa bi ne ma fa min al arabi am min al mawaali mais moom ci arab yi la bokk wala ci ñi nga xam ne arab yee nekkoon seen kilifa qaala nee na imaamu Zuhri ma ne ko qultu min al mawaali non moom nag ci ñi nga xamante ne nii nag arab yee ne woon seen kilifa la ñoo mëngo woon seen i mbir <laughs> qaala nee na mu laaj ma leen wa bi ma saadawu waa mais nan la leen ne nan la leen nan la nekk seen sang nee na qultu nee na ma ne ko bi ma saadahum bihi ata ca la ata bi ma la njëkkee wax ah nekk seen sang ci la Taawus nekk sangu waa Yaman moom tamit waaw bon mooy xam-xam ak cellte ak topp xam-xamu yonent bi saa saa ak ki ko toxala ko jàngale ah, nee na ah innahu la yanbaghi kon de moom war na lam nekk de kon yooy na ko ta mën na caa ne kon mu ne mooy sangu nit ñi kon foofu xaala nee mu ne ma faman yasuudu ala misr mooy mu ngi koy laaj ay goxam yi gën a màgg ki xilaafaat jullit ñi nga xam ne moom moo ko jiite moom Abdul Malik ibn Marwan rahmatullah alayhima mu ne ko waa léegi kan mooy sangu waa Misr qaala nee na Zuhri rahimahullah nee na ma ne ko qultu Yazid ibn Abi Habib Yazid ibn Abi Habib rahimahullah qaala nee na mu ne fa min al am min al mawali waa moom yi la bokk wala ci ñi nga xamante ne arab yi ñoo yili ñoo leen yili feewoon na qultu ma ne ko min al mawali moom nag ci ñuy arab yi yili foon la woon qaala na fa man yasuudu ahlu mooy jarul mu koy laaj ci lan la leen xam na ko wax <laughs> wax na ko fële ma waa man ana kan mooy sangu waa mooy Sham fii mu nekk moom xalifa bi <laughs> te mooy xilaafa ak jullit ñi Dimastu fii la nekk waa kan moom fii sangu waa Sham qultu nee na ma ne ko Makxuul ma ko Makxuul de mooy seen mooy seen sang xaala mot xam nga lii mooy wan ne xam nga ne bu jëlee jëlee sinon na ko ah xalifa bi yow yaay sangu ñépp ci ci ci ci ci ci ci réewu jullit déedéet xam-xam qultu nee bi ma ne ko Makxuul nee na mu ne ma fa min al arabi am min al mawali da nga foogoon ne xalifa bi yëpp da ko réere ñii ñëpp xamu woon kenn ah non <laughs> non bul yaakaar lool de mu ne mu ne nee na mu ne ma ne ko a ah mu ne ma waa kooku ci arab yi la bokk wala ci ñi nga xam ne arab yi ñoo leen yilifoon nee na ma ne ko ah min al mawali de waaw ma ne ko ci ñi nga xam ne arab yee leen yilifoon ma ne ko kaay nag ma leeral la ci gis nga Makxuul mi abdun nubiyun ab jaam la boo xam ne nubi la jógee mooy fële euh, ay Soudan jàpp yooyu foofu la jóge tey abdul nuubi mooy nubi antique ataqahu imra'atun min Hudayl benn jigéen bu bokk ci waa Hudayl moo ko libéré waaw waaye mooy sangu capitalu jullit ñi moo fay seen sang xaala <laughs> léegi nag mu ne waaw malaaj laaj la leneen fa man yasuudu ahlal jazira kan mooy sangu waa ahlal jazira jazira foofu fëleel Irak la nag bul jàpp ñu naan la péninsule bi ah, ah, Irak foofu daa am foofu ñu mu ne ko kan mooy seen seen sangu foofu fële xaala mu ne nee na qultu imam Zuhri nee na rahimahullah ma ne ko Maymun ibn Mihran mooy seen kalifa mooy seen xilif mooy seen kilifa <laughs> waaw kilifa ak xalifa dañoo niroo mooy seen kilifa de qaala fa min al arabi am min al mawali waaw moom ci arab yi la bokk wala ñi nga xam ne arab yi ñoo leen yilif qaala qultu min al mawali ma ne ko moom ci ñi arab yi yilif la bokk de léegi mu ne ma qaala xalifa bi ne ma Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah man az-Zuri waaw fa man yasuudu ahla Xuraasaan waaw waa Xuraasaan mooy bilaadu Iran Afghanistan ak yooyu Isri Isri Azerbaïdjan réew yooyu ak yooyu Pakistan waa ñooñu moom kan moo leen kan moo fay seen sang Bukhara ca kirgiz ak ñooñu mais kan mooy seen sang foofu qultu ma ne ko ad-Dahhak ibn Muzahim beneen jant njolloor ad-Dahhak ibn Muzahim na mooy seen kilifa nee na qaala ma ne mu nee na ne ma wéy fa min al arabi am min al mawali waa moom est-ce yi la bokk wala ñi nga xam ne arab yi ñoo leen yilif qaala nee na ma ko qultu ma ko man imam az min al mawali <laughs> ñi arab yilif la bokk de la illa kon xoolal réewu julli yi foo ci nekk kilifa moom ñii waaw qultu nee na nag qaala man ne xalifa bi ne ma fa man yasuudu ahla al-basara mu ne ma waaye az-Zuhri ba léegi rahmatullahi alayka waa mais kan mooy sangu waa basara foofu lay ci Iraq ba léegi qaala beneen gox la mooy ci sudu Iraq kaala ma ne ko qultu alxasan ibn abil xasan ma ne ko alxasan ibn abil xasan mooy yasaar albasri mooy alxasanul basri mooy seen sang de qaala nee na mu ma waa moom fa min al arabi am min al mawali moom ci arab yi la bokk wala bokk ci ñi nga xam ne arab yi ñoo leen yi li woon ma ko min al mawali kooku mooy moom mi daa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom arab yee leen yilifoon <laughs> qaala mu mooy ba léegi amagul benn arab bu mu boo xam ne nee na mooy kilifaay ñoom xaala mu ne ma qultu mais léegi nag mu ne ma waaw faman yasuudu ahlal kuufa waaw waa kuufa nag ci sama territoire yi ba léegi foofu lañ fii jazira ci Irak la bokk basara ci Irak la bokk kuufa ci Irak la bokk waaw mais waa Irak waa waa kanta kuufa moom kan moo fay kan moo fay seen sang qultu ma ne ko Ibrahim an-Naxa'i ma ne ko nag Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i la rahimahullah qaala mu ne ma fa min al arabi am min al mawali xalifa bi ne ma waa moom ci arab yi la bokk wala bokk ci ñi nga xamante ne nii arab yi ñoo leen yilif xultu ma ne ko nag minal arab yi kanta moom mii nag moom ci arab yi la bokk <laughs> kuufa kese réew yim bilim yépp gox yim bilim yépp ñu dul arab ñooy fay sang ba mu des kuufa Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai rahimahullah mu ne ah kanta kii nag moom ci arab yi la qaala nee na xalifa bi na ma waylaka ya Zuhri farrajta anni <laughs> wallahi la yasuudanna almawaali ala alarabi hatta yaxtuba laha ala almanabiri walarabu tahtaha qaala qultu ya amira almuminin idan huwa amru llahi wa diinuhu man hafidahu saadahu wa man dayya'ahu saqata allah <laughs> oh. Allahu akbar mu ne bi mu ne ko kuufa nag moom Ibrahim ibn Yazid la an-Naxa'i moom nag arab la waaw moom moom ko ci arab yi la bokk wala ci ñu arab yi mu ne ko moom nag ci arab yi la bokk mu ne ko mu ne ko nag waylaka yaa Zuhri mooy yow cëy Zuhri farrajta anni yaa ngi door a yaa ngi may door a teggil man maa ngi naan mii kon man ñun ñun ñun comme que moom arab fiiru la mais kon ñun arab yi <laughs> yaa ngi may door a teggil li nga xam ne moo ma doon kii quoi parce que sama gox bi ma jiite yépp xalifa xilaafaat jullit ñi fépp ñoo xam ne arab yee leen jiite ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo euh, mooy ñoo jiite woon seeni maam ak yooyu ñoom ñoo fay sang ba mu des kuufa ah yaa ngi door ma yaa ngi may door a nag far rek te mooy woy teggil nga ma nag <laughs> am mbir <laughs> mu ne ko nag wallahi xalifa bi nag wallahi maa ngi wax ci yàlla la yasuu dunnal wa la yasuu dannal mawaal yi gis nga ñi nga xam ne arab yee leen yilifoo dinañu dinañu nekk sangu alal arab ci arab yi hatta ba li xam ne yaxtubu laha alal manabir mooy ñoom ñooy nekk ci bar yi de xut ba tax ñoo yor xam-xam bi kanta arab yi moom ci suuf la ñuy toog imaamu Zuhri nee na qultu ma ne ko yaa amiral mu'minin yow jiitu jullit ñi de way ngëm yàlla yi idan huwa amrullahi wa diinu bu loolu amee lool mooy mbiru yàlla te mooy diine yàlla lii la mooy ku la ci gën jàpp koo koy nekk sang comme que ñoom ñoo ci jàpp mais ñoom ñoo nekk sang waaw wa man hafizahu ku ko wattu diineen ji ak xam-xam bi saadahu kooku la yàllay def sang te yaay jiite nit ñi wa man dayaahu waaye ku ku doyadal xam-xam bi ne parce sama maama ci newoon sama maamay diw na sa maam nekk ku la neex saqata da ngay rot ci suuf loolu la imaamu Zuhri wax gaa ji te imaamu Zuhri banu Zuhra la bokk moo yonent bi alayhi salaam bokk ñoo bokk maam moo tax ak Zuhra ah neewul boo affaire gis nga fanatisme googu ak bu bu dëxante gi xeet fexe di seet ay arab di wax te yàlla tax lii mooy boroom xam-xam wax ko xalifa bi ne ko waaw bu dee loolu nga wax de que ah kon de gars yi dinañ jiite ji arab yi arab nekk ci minbar yi ndax xam-xam bu ñu yor xarab yi nekk ci suuf mu ne waaw bu loolu amee mooy mbiru yàlla mooy diine yàlla ku ko jàpp saada ku yàlla dina la def sang waaw te xam-xam boobu dina la def sang waaye ku ko doyee dal saqata da nga yor léegi nag seet moo tax léegi ay affaire ay faux débat la bëgg jàpp ne voilà mbaax mbaax mbaax gi daal ku ñoom sëriñ diw xam nga ñun waa Sénégal war nañu dégg lii bu baax waaw ku bokkul ku santul Mbàkke baa si mbaax yi ñu xam kooku waru la a baax ba ila abat ba àddina may tukki ñoo gën ci kaw suuf ak ak ka yor sant boobu lu mu ne lu mu def lu mu mën di nekk moo gën ki nga xam ne moom xam-xama ko ñor ak kenn de ma ne xam nga ne loolu waxi caaxaan la saway <laughs> loolu waxi caaxaan la waaw que seen maam ya la leen yëkkati woon seen sët yi bu ñëwee ba ko ñeneen jàpp ci ñooñu ñooy nekk seeni sang léegi nag kanta côté administration kii wa fii nekk xalifa wala kii way kii de loolu moom c'est administratif mais ak côté cellte xam-xam ak ki nga xamante ne nii moom kooku moom yàlla ki mu koy def mooy ci jàpp ci diineem ji ka ko ba nag da ak ku mën a nekk sa maam ak sa baay waaw te yonent bi lay saa saa moo ko moo ko ah. wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu képp koo xam ne ci yiw say jëf yu baax jàpp ci xam-xam kell de def na sa maam yu baax ya defoon defoo ko na la leer ne sa askanu yoo bokk du la fa gaawe yonent bari saa saa ba ko nekkal shérif na yonent bari saa saa nekk sa sa maam nga seet ngay def lu la neex waa ji nekk fee surtout Abu Jahlin di jàpp ci di di ak mooy nekk sa sang yow ak ku la mën a jóg léegi nag foofu mooy bi misaal bii mooy bi gën kawe léegi nag bu ma fi waxal kon keneen te moom la imaamu Zuhri wax xalifa bi nii Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam rahmatullahi ala kon nag ñu yem noonu kon fii la affaire bi yem kon hadis bi lëkkaaleem leer na ak bunt bi waaw ku teggil mbokku jullit ak problème am bi dina la ko teggil sa bopp àddina ak àllaaxira ku suturaalu jullit